ne qaala allahu taala yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayyaaman maadudaat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum ta'lamuun shahru ramadaana allazii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wa bayyinaatin minal hudaa wal furqaan faman shahida minkumu ash-shahra falyasumhu waman kaana mariidan waman kaana mariidan aw alaa safarin fa iddatun min ayyaamin ukhar yuriidu Allahu bikumul yusra wa laa yuriidu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiru Allaha alaa maa hadaakum ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون voilà ayat suratul baqara ba 183 ba 185 allah mu ne qaala taala qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne de moo kawite yéegut nee na kon nag eh, buñ la nee borom bi nee na def jaam lu mu war a def xerewlu waaw kay daa war di xerewlu cellantu di déglu ana lan la boroomam nekk di ko wax ngir lan mu tënku ci waaw ngir mu tënku ci bu dee loo xam ne ak digle la waaw bu dee nag euh, bu dee la tere la nag mu daal di koy sori kon mu ne qaala allahu taala mu ne borom bi nga xam ne kon moo kawete yéegul nee na yaa ayyuha amanu yéen gëm yàlla te dëggal kutiba farataal nañ alaykum ci seen kaw as-siyaamu koor ban koor bii xew ramadan waaw sinon façon koor yi bari na waxoon nañ la ko bi ñuy wax xadiisu kaw kaw boobu Seydina Abu Hurayra radiyallahu daal ba mu farata yi laay def mu ngi mel ni boo ne ko waa Ashura mu ne leen ma ko waaw woor Tamxarit mu ne jéggal leen ma ko neuvième jour ba dixième jour bi mu ne jéggal leen ma ko sawmu yawma Arafa bisuma Arafa ah jéggal leen ma ko ah sittan min shawwal juróom ñaari juróom benn fan ci boo woo ci kori weeru kori bu ñëw ko semaine bii ñëw insha allah ci korite gi weeru kori sawaay ne jéggal leen ma ko sawaay daal loo mën a wax mën a jéggal leen ma ko <laughs> du koor yooyu yëpp nag waaw koor gi gi nga xam ne moom la yàlla farataal mooy bii nga xam ne ci lañu ne muy ramadan waaw ba farataal nees aleykum ci seen kaw ko def borom bi mooy farataal ci jaamam yi keneen kan moo fiy farataal kamaa kem li nga xam ne kutiba lañ ko farataale woon ala alladina min qablikum ñi nga xam ne ci kaw ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon te nekkoon ay womatu ci yoon wii di l'islam waaw kon la'allakum bu ko defee bu ngeen ci wommatu te na di ngeen am teet seen boroom boroom bi dina leen may darajatu taqwa ngeen di teet seen boroom di suuraale seen borom ci lépp borom bi dala koy may nga incarné ko waaw loolu ca la lay yombe te ca ngay mane di ko ci ay ndigalam tey tore tey sori ay tereem teet boobu ngay teet sa borom lépp looy def looy wax yaa ngi sóoraale sa borom mi nga xamante ni in lam takun tara fa innahu yaraak waaw boo nekkul li ko gis xamal ne moom mu ngi lay gis waaw boo ñëwee ba toog fenn yow kese àddina metti na waaye dama noon ngaa def lii nga xamante ne yàllaa ko xaraamal ngir am comme yépp nga ne déet nga teet sa borom waaw nga fàttaliku sa borom tax nga sori lool muy tere waaye comme la bëgg a gis waaw sa bakkan naan la toogal fii eh. yàlla bari na yërmande ñoom ussa sa soxor waaw waaw mel ni diine ji seen moomee lu bàyyi la walla iyaazu billaah soxor yi ñu doon alors que borom bi mooy borom gëneel gu màgg gi waaw ñeewantu jaamam yi yàlla nañ lay bind jaamam ba pare di ko mbugal lool foo ko gis wal iyaazu billah nga sànni waxi iblis yooyee di iblis yooyee umni yaa iblis yooyee nga jël ko tëmbeel ko fële sànni waaw ca santaare ba ca poubelle ba tënku ci la sa boroom digle loolu yaa ngi koy amee ci la'allakum la'allakum tattaqun booy tënku ci weeru koor di ko respecté boroom bi ah sa stage boobu nga xam ne annuellement borom bi di la tëgg saa su ne mu dugal la centre de formation boo xam ne koor la tudd waaw jaam yi boo ci duggee sa diplôme bi nga xam ne moom lañ lay takkal grade bi nga xam ne moom lañ lay ràngal boo paree koor gi defe ko ni ko borom bi sante ak yonentam alayhi salaatu wassalaam mooy lan mooy nag ñu takkal la nag grade de taqwa allah waaw yow de teet nga sa borom yow àgg nga foofu waaw suuf ka nag loolu boo ci àggee fokk nga maintenir ko waaw ndax iblis yooyu da koy metti comme que dañ ko sulsilati ida daxala ramadan bu ramadan duggee dañuy ubbi bunti àjjana yi waaw wa sulsilati shayatin say saytaane yi ñu ñu yeew leen bañ ne ngond iblis loolu da koy mere gaa yi yi ñuy tonaw day naan xaaral baax na man damay fexe bu koor gi jeexee ma yàqal leen loolu lépp waaw moo tax borom bi ne man jaa bil xasana képp ku dee faatu ëndaale yiw parce que ñu bari dinañ def yiw mais duñ ko ëndaale waaw parce que def loo xam ne yàllaa taxoon nga dugal riyaa ngis tël ca gannaaw ak di wan nit ñi man ba ma ci tollee nangam ak nàngam yàlla yàq lépp waaw ne yow amatoo fi dara ndax defoo woon ngir man te man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirka képp ku jëf benn jëf di ma ci bokkaale man borom bi ak keneen ma bàyyi kook lam may bokkaale la ana aghna shuraka yani shirk waaw man borom bi maa gina a doyloo ci ñu may booleel dara di ma bokkaaleel dara ci ñi nga xam ne ñoom la ñooy bokkaale maa leen ko gën a maa leen gën a suur ci lépp luñ may bokkaale doyaw ma ko dara soxlaw waaw Iblis moo tax borom bi doon ñu mettre en garde nañu def attention de waaw baax na koor gi nga nekk ci moo tax te nag bokk na nag ci signe buy wone ne yow sa koor jaaroon na yoon mooy nga terminer koor gi noonu waaw waaw waaye koor gi jeexagul ngeen commencé di waajal euh, euh, euh, grand soirée grande grand théâtre walla iyaazu billah non mais mais moom non dafa mel ni gars yi kenn waxu leen dara quoi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim <laughs> télé yi rajo yi commencé di publicité ah grande soirée korité la hawla wala quwwata koor gi jeexagul de à buy jeex ci suba gëla war a <laughs> fan lañ koy publicité <laughs> loolu ma bokk na ci màndarga yi gën a wan ne yow mii sa koor teguwul ci yoon dara yaay tax waa amoo ko waaw yow réussir woo t'as ci centre de formation bi la sa boroom dugal muy weeru koor yow t'as échoué waaw parce que yonent bay sa sam moo ñu xamal ne ah, innamal a'malu bil xawaatim waaw dëgg-dëgg mbir yi ca seen jeexital nga koy natte waaw bul gaa yi commencé tëb kii première prime gaa yi commencé ñii di tëbaka dal nga ne oh sawaay mooy champion fan la nekk champion bàyyil ba fin ba nga xool ku njëkk a daggale boo mayul tëbam googu moo jeexal na bu deux secondes di jàll deux minutes may ko tuuti sawaay mel ni muus mu ñu mu ñu sotti ndox mu seet na ne nemm lay def dootul defati dara kooku xam nga ne moos bu doon ab raw gàddu la kooku moom mu nga ca gannaaw waaw boo njëkk tëb nag kii gaa yi naan ko oh. gaa yi deux minutes lañ ci teg gaa yëpp bàyyi ko ci gannaaw mu far sax toog ndax mënatu a dem loolu ko gisoon ba muy dóora bajantu ci njëkkantal foog ne moo ne déet innamal a'malu bil xawaatim waaw waaw ji mbir dëgg dëgg ca seen jeexital koor gi nag loolu la tamit waaw moo tax borom bi xoolal ngëneel yi mu def ci koor gi li ci gën rëy foofu la ko def waaw du gisoon nañ ci wàllu laylatul qadr iltamisuha fil ashr al awakhir fil witr min ashr fi sab' min min min as gisoon nañ ko yoneen saa sam leen ko seet leen ko waaw moom laylatul qadr yi fukk yu mujj ya ca yu mujj ya ñoo ëpp doole yi jiitu waaw ndax innamal a'malu bil ah ah waaw walal aaxiratu xayrun laka minal uulaa sa mujjanteelu mbir moo gën laa sone la jiitu kon nag yàq sa mujjanteelu mbir loolu ah siiñ la mandarga la buy wan ne yow mii yow échec nga xam nga ne moo tax képp koo xam ne waajaloon nga wala yaa ngi def sa xel ni kene fii ak deux jours altine soirée dansante bi nga xam ne moom lañuy ñuy tëgg grand théâtre wala ci magaalu ci shaqaawa yi eh, ci ci bërëbu texeedukaay yi budul foofu di feneen wala iyaadu billah wala ci koñ bi soirée cricket cricket gars yi di ko mais gars yi mel ni lii c'est normal quoi la hawla loolu jaroon na imaam yépp daal di ciy def xutba benn kii waaw surtout ajjuma ji ñu nekk nga xam ne moo doon dernier ajjuma ñu def ci rappel bu baax léegi nag est ce que nit ñi duñu nangu lool seen yoon newu ci waaw. loolu moom en tout cas bi nay dal amaana dina am ñoo xamante ne dina leen jàjj dina tax ñu ko xalaatoon nar a def ah ñu xam ne loolu jaaduwul te wax borom bi tabaaraka wa taala kat moo ñu waxoon wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaasa tattakhiduna aymanakum dakhalan baynakum loolu ba nim jeexe waaye mooy fi mu tàmbalee noonu ca suuratul nahl suñu borom tabaaraka wa taala mu ne wala takunu ngal la waaye bu leen bokk mukk yéen kii kam ndaw sa nga xamante ne nii bu ñu xamoon la ñenn ñi ne am misaal la ñenn ñi non daa am benn jigéen boo xam ne Quraysh la ne woon waaw moom euh, da gis ne kii daa am problème mu bopp waaw mooy koo xam ne psychologiquement il n'est pas toogul quoi waaw mooy am na problème mu bopp daal ndax lan la doon def kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa mooy ndaw sa loo xam ne day passer ay jours voire ay mois di ràbb gis nga tisserand yi li ñuy def mooy bañ nee gone xaw ma ba léegi ndax am na wóoruma moo tax pete yi euh, mooy pete yi nga xamante ni ñoo doon ràbb ñooy ràbb kii yi pete yi ay kii lañu yuy doon jóge Guinée Bissau Euh, doon nekk foofu di ràbb ay ay sëru rabal voilà sur les pagnes pagne la pagne ci français sëru rabal yi yow ngir ràbb sa loolu xoolal loolu lim lay jëlale temps ah ni ngi ciy jànge sër ba mu rafet ba ku romb def ko ay couleurs yu bari ay motifs yu rafet ku romb naan ah waa yow ah mi kii euh, yow sa kii bi nii Euh, xanaa man nga koy jaay lii de loo ma ko jaay ma jënd ko waaw mu <laughs> muy kii gars ku romb rek même boo ko kiiwuloon sax gis ko ni waaye yow sëñ bi yow yaay defar lii waaw mu yàgg ci noonu jël ci temps def ci yitteem ak ni mu sonn ñàkk tooy xëj gis ko muy ràbb di def lépp bàyyi ba lépp pare sawaay jëlaat jàppaat buum yi xam nga loolu ay buum la yu muy muy ràbb la koy defaree. mu jàpp benn di ko xëcc piriwaat lépp lu mu defoon mu defeer tout lépp nekkat wëñ suñu boroom ne bu leen mel ni kooku loolu mooy lan ci koor gi ni ñu nekk mooy yow gis ne ni nga yàgge première wooru koor lekkoo añatoo ci bëccëg yi naanatoo sa wàllu lépp lu jëm ci ci bànneexu sëy arrêté nga ko lépp loo xamante ni nii sa nopp ak yooyu arrêté nga ko def effort bu mag te yaa ko fi yaa fi déglu dàq déglu son bawoon nga son waaw yaa fi dàqoon a añ ak a njëkkee ka reer aka di grignoter ka di naan qahwati di naan nangam ak nangam ay bouchons foo ah, lu ne waaw di fooy téye lu ne yow bu ñu la fekk sa gémmiñ gaa ngi yëngatu waaw fu plat bu neex nekk. ci réew mi nga déniché ko en dehors de réew mi sax jaral na la dem ba foofu ngir goûter la main d'un tel parce que il est étoilé dugal nañ ko ci guide Michelin yi bi nga xamante ne nii fii ci tugal moom lañuy ñuy bind ñu dàq togg def leen utal leen ay étoile yow ñii seet nga ci ñu mag ndax sa poche may na la ko te borom bi bandil na la yooyu koor gi ñëw nga arrêté yëpp waaw waaw di yeewu heure yoo xam ne doonoo ko woon yeewu ngir xëdd coono boo gën nga def def ko fanweeri ba fanweeru fan yi jege wala ba mu mat fëkk wala fanweeru fan yu mucc yu mujj benn ca suba ga nga dem soirée dansante mu ngi mel ni da ngaa trier lépp waaw mooy taqwaa gama borom bi doon garaat boobu awma ci tuus parce que bu ma ko amoon dinaa ne eh fii moom ci majaalisu shaqaawa yi Bamba doon wax ci la bokk radiyallahu anhu wajtanibu te mooy tandiku leen majaalisa shaqaawa bërëb yi nga xam ne bu ngeen fa demee texee di ngeen fay jële cambal cambal jaxasoo góor ñi jigéen ni njaaloo man naa fa am sàngara si eh? lu ne lépp di dog ci lépp loo lépp loo xam ne dafa wute woon ak li la koor gi doon jàngal kooku réussir na jour examen bi ñu formé la formé la formé la ba jour examen bi ñëw nga def la nga xamante ne moom lañu waxoon ne loolu moom ku ko def dañu lay dañ lay ajourné walla yaa billah kon wala takunu ngalawaay bu leen nekk kallati kam ka nga xam ne ndaw sa nga xam ne naqadat mu ngay doon fecce ghazlaha la nga xam ne moo ko ñawoon waaw daal di koy ràbb min ba'di ginnaaw bam ci defee kattan goo xam ne kattanu xelam kattanu yaramam kattanu jotam lépp mu def ko waaye mu mujj turiyee ko boroom bi nee nañu bu leen mel noonu te ku am xel nag doo def noonee waaw kon nag suñu borom nañu kon yaa ayyuhal ladina amanu ee eh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal kutiba alaykumus siyaamu farataal nañ ci yéen koor kem ni nga xam ne nag ko farataaloon ñu leen jiitu woon loolu dañ ci xamee ne kon ñi jiitu woon ndekete ñoom dañ doon woor waaw koor du du jagg yépp xeetu yonent bi alayhi salaam déedéet waaw yonent yi li jiitoon dañ doon woor waaw am na nag xadiis bu naan Seydina Nuux moo njëkk a woor mais loolu dëgërul waaw Abdullah de toute façon xadiis bi wérul deuxièmement Seydina Nuux dafay njëkk la nekk prophète njëkku fee nekk ku yàlla yónni Seydina Adam bi yonent la woon ay doomam awoon na yonent après ay doom ay sëti sëtaatam nekkoon nañ ay yonent xanaa xamoon Seydina Nuux c'est pas le premier yonent ah waaw buñ naan Seydina Nuux alayhi mooy kii yàlla njëkk a mais mooy ci ay yéefir ay yéefir sinon amoon na yonent loolu moom daa leer Seydina Adam yonent la wala ah déet yonent la woon kon léegi ci léegi kon nan lañ mën a waxe kon Seydina ta rasul la wa ma arsalna min nabiyyin wala rasul min rasulin wala nabiyyin lu gisoon nañ ko suuratul hajj ah ci tafsir <laughs> tay tay la jeex sax suuratul hajj <laughs> insha allah jeex na tey voilà borom bi ne man yónniw ma woon benn yonent wala kenn koo xam nañ koo soloo kon dañ leen di yónni Seydina Adam alayhi ak ay sëtam ay doomam ñoom Chiis ah yonent Yàlla Chiis ah alayhi salaatu ñoo xam ne ñañ leen doon yónni en fait ay jullit lañu amoon nañ gëm yàlla mais dañ doon def ay bàkkaar yu mag yonent saa bu ñu ñëwee ba nar a déconné gi nar a sori suñu borom yónni bi yonent ngir mu génn leen ci bàkkaar yu mag yi nekk delluwaat teguwaat waaw ci vrai vrai tawxiid ji bañ koo mooy te mooy tawxiid ji rek du ay fas kese mooy da ngay tënku ci li yàlla digle ak tey soree tere Seydina Nuux nag mooy ki nga xam ne alayhi salaam moom nag ba kéefër amee foo xam ne gaay nag mujj kaw suuf amatul mu am ñoo xam ne léegi dévié nañu Iblis nax na leen waaw ci li muy wax ci suuratu Nuux wa qaalu laa tadarunna aalihatakum wala na waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra ñooñu foofu la kéefër tàmbalee di jaamu leneen lu dul yàlla sinon avant ñooñu amul woon te Iblis a leen nax Seydina Nuux alayhi salaam suñu borom door koo yónni loolu moo tax ñu naan mooy premier profet bu ñu yónni lu tax ku envoyé ku yàlla yónni lu tax ci ñoo xam ne dañuy bokkaale waaw kay moom mooy premier waaye euh, euh, koor dañ ko doon def yonent yàlla yu saa saa dañ ko doon def moo tax kamaa kem li nga xam ne kutiba ala alladhina min qablikum noonu lañu leen ko euh, farataaloon ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon waaw la'allakum tattaqun bu ko defee ngeen am grade teet yàlla euh, euh, bi leen di may ngeen di tënku ci ay ndigalam tey sori ay tereem mu ne ay ayyaaman loolu mooy ay 183 mu ne muy tontu ayyaaman ma'dudaat mu ne nag koor yàggul <laughs> suñu boroom dalal xelu suñu xel rawatina ñi nga xam ne ci ñun ñooy vayen yeeg xeet yooyu nga xamante ne dañoo miin lekk <laughs> xeetu ngomeen yeeg vayen yeeg ñooñu ñëpp nga xamante ne nii biñ ne farataal nañ leen rek seen xol yi boo mayul am na lu mu yëg <laughs> suñu boroom nag dalal xel yi mais ay yaaman ay jëf lañ farataalu ko ci at mi yëpp waaw waaw vayen nag léeg-léeg nga dégg ci ñenn ñu naan bu ñu sañoon koor gi mu nekk at mi yëpp <laughs> ah, waaw <laughs> way <laughs> nga ne góoma leen da da da damay laaj rek ah déet ay seetal rek ñoo seetal rek waaw ah, kuy loof ci benn weer moom damay xalaat bu ne woon mi yëpp nu mu woon def waaw mëbët nag ku mu neex nga mëbët loo xam ne moom de façon xam nga ne manu la nekk ne borom bi farataal na li bi farataal ba bare waaw waaw farataal na ko ta yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne ci la sariya bi doon soppeeku wala ñàkk soppeeku moom newatu fi <laughs> jeex na te sariya bi tëj na wala neexee nga mëbët allahu alam waaw kon ay yaaman mu ne nag ay bés la mahdudaat yu limu waaw ash-shahru hakaza hakaza yeneen saa sam weer lii la ak lii ak lii mooy vingt-neuf la weer di doon wala mu mat trente waaw ay ay ay bés la yow xoolal at mi yëpp boo jëlee at mi ay six cent et quelques jours <laughs> ñu ne la woor ci vingt neuf jours saay loolu bari na ci loolu loolu loolu loolu loolu loolu xéewalu borom bi la saway moo tax mu ne ay ñaaman ay bés la yoo xam ne buy ñëw ak buy dem ak a gaaw fii mu ne bi ñuy tàmbali ak bi mu jeexee nii xoolal waxoon naa la fay keroog biñ koy wax ne yow nekkoo fi waaye xam naa dañ may àddeet yow kay ñeel rek jal na waaye nag bul wax bul bul xam lu ñu yëg nag waaw ay yom nag yooyu yëpp kenn wax loolu war ko ci parce que ku nekk li muy yëg ma ne la waa wax nga teg nag loolu moom may naa la ko <laughs> waaye daal <laughs> borom bi yobal na <laughs> ay yaamal ay bés maa du daaj ay bés la yoo xam ne yu ñu mën a takk la muy vingt neuf ah fanweeri fan bu menk benn walla mu mat fanweer waaw léegi faman kaana minkum maridan borom bi ne gel dalal na kon suñu xel te weer wi weer la waaw waaw ay bés la yu lim na faman képp koo xam ne nekk na kon dañuy waxaale di dem wujubu siyaami kon gis nañ ko kutiba alaykumu siyaam mooy wane ne dañoo farataal ci yéen kon baabu wujubu siyaami rama sawmi ramadan leer na waaw wa bayaani fadli siyaam gëneelu siyaam mooy dalay may la'allakum tattaqun dalay may darajaay eh, garaadu nga am taqwa bi teet sa borom loolu du ngëneelam laa hawla te borom bi nee na wa nunajji alladhina taqaw yawmal qiyam gis nga bu ma tegee siraat ci kaw jahannama ñi may sauver mooy ñi am darajatu taqwa li nga xam ne ñoo am darajaay degré am am am am am am galon wu euh, li nga xam ne mooy teet borom bi ku dut ñoomu kutt di nga kuttus bu ëllëgee wal iyaazu billah kon loolu nga neel jërëy na mu ne kon faman kaana minkum maridan léegi nag boroom bi li ñu duggal ci yenn at képp koo xam ne nekk na ci yéen koo xam ne aw feebar la daaw jarak daa feebar aw ala safar wala boobu mu nekk ci kaw tukki kooku boroom bi teggil na ginnaaw bi mu ñu waxee ayyaamun ma'duudaat mu adoucir mbir yi <laughs> wàññil ñu mbir yi dalal suñu xel mu waxaat ñu leneen ba léegi nga ne ah waa loolu baax na waaye ah mel ni da nga ah waa man bu ma bu ma woppee nag man bay ah bu ma feebaree damaa war a woo wala ma nekk ci tukki boo xam ne ah loolu dina yéeme di mu ne la nag faman kaana minkum maridan képp koo xam ne daa nekk koo xam dafa feebar aw safarin wala mu nekk ci kaw tudd ki na na na na na takk bésam yooyee mu ci woorul min ayyamin uxar daal di leen remplacer fay leen bu koor gi jeexee yeneen yeneen bés loolu nag manoo ah bon man démb comme keroog bi nga xam ne ci lañ dem Madina Tunis <laughs> def nañ fa ñaari riyaad ma sha Allah ya ahla Nice marhaban bikum <laughs> voilà <laughs> voilà mooy yow manoo euh, léegi Euh, man de maa ngi nii di dem damaa de woon def naa fa benn fan boo xamante ne nii euh, nga ne man bu dee da jëloon option ne bon da tukki li yoon nga jóge wala waaye Villeurbanne léegi nga dem ba ba ba mooy Lione <laughs> italien yi Lione wala Lyon <laughs> dem ba léegi yow nga ne boo xam nga man ngaa man ngaa bu la neexee nga bañ léegi nga ne. waaw man bés boobu wooruma ko bu nga wax ko nga def ko ñaw ma la noonu laa def man defuma noonu damaa wooroon <laughs> wa an tasumu xayrul lakum ji laa jàpp te ngeen woor moo gën ci yéen <laughs> léegi yow nga ne man damay jël ruxsa googee borom bi wax ba bañ a woor léegi yow bu la nee fa iddatun yow boo nee ci kaw feebar wala ci kaw tukki jàppal bés ya nga woorul nga fay ko yeneen i bés wax yow manoo ñëw ne ah ci biir koor gi man nag gis nga saa bés boobee ne ci laa tukki woon léegi ci biir koor bi moom laay fayaale damay woor lii ni waale ko déedéet loolu man la nekk loolu indiraaj boobu du dox parce que dañoo soxla bis bu nekk ci weeru koor yi nga woor ko spécialement moom képp du dara du ko rax kon fa iddatun yooyu yooyu ngay jàpp bés yooyu nga xam ne wooroo leen mooy bu koor gi jeexee weeru koor gi bu jeexee ci ngay seet balaa beneen koor bi ñëw nga fexe noo ko fayee loolu lañ la wax waaw min ayyamin ukhra mu ne wa ala alladhina yutiqunahu muy wax leneen kantaa ñi nga xam ne ñoom am nañu kàttan hein fidyatul ta'am miskin lii nag boroom xam-xam yi dañ ciy wax euh, ci gàttal xadi aaya bii nii ak niñ koy jàngee ak na niñ koy takkee ginnaaw loolu mooy yutiqunahu parce que borom xam-xam yi dafa am ñaar wax yi ci am ñu ne bon affaire bi lii nii c'est njàlbéenu koor bi muy tàmbale c'est am na xadiis sayna Mu'aaz radiyallahu anhu foog naa gisoon nañ ko fii non gisuñu ko fi woon mooy biñ def ci archive yi ci wàllu koor doon leeral koor étape yi mu jaar yan étape la jaar boo delloo foofu liñ ko gis les règles de euh, du jeûne du ramadan mu ngi ci archive daggoon nañ ko ci siira bi la bokk euh, lañ ko daggoon mu ngi foofu boo demee atte yiñ la fiy wax nag yooyu yëpp yi nga war a gis yooyu yëpp nag xam ko ci koor foofu foofu boo fa demee insha allah borom bi def nañu dajale woon ko foofee walillahi alhamdu wal minna ñoom am ñu ne affaire bi affaire njàlbeen bi lenn la woon mooy borom bi di ko door a farataal même ki nga xam ne man naa woor euh, comme Ibn Abbas jël nañ ko ci moom mu ne mooy màgget bi nga xam ne mag la wala jigéen la wala mag góor wala jigéen euh, am na ci yoo xam da cee dolli ki nga xam ne dafa nàmpal wala ki nga xam ne dafa ëmb waaye euh, nga xam ne mën naa woor waaye day diis ci moom waaye tamit mais mais du ko teree woor mais mën na joxe am ñu ne non non lii mooy deuxième bi. voilà nañ wax liñ doon wax dañ ne woon jàmbeen bi choix la woon koor gi ku bëggoon nga woor ah ku bëggoon boo ko manee nga woor boo manul nga daal di euh, bu la neexee bu la neexee bu la neexee sa neex kese nga woor bu la neexee nga bañ woor waaye joxe lekk bés bu nekk léegi lan la ñuy joxe boroom xam-xam yi bon Maalik yi rahmat imam Maalik daan mudd la ñuy joxe mooy mudd yonent bi alayhi salaam waaw lu toll noonu moom ngay joxe ci ñam loolu nag en litre la de nekkul ci loo xamante ne ni day nekk ay kilo waaw waxoon naa la fi muy nekk kilo mooy bu dee xanaa dañ koo takk xam ne ceeb bi façon ceeb bi te ceeb yëpp wu bokkuñu quoi loolu it benn di beneen affaire ceeb yëpp bokkuñu kon boo ñëwee bëgg raatale yëpp loolu day nekk beneen affaire waaw ceeb yi ceeb bu dijj bi xam nga gros grain bu dijj bi euh, ak bu sew bi bokkuñu li ñuy peser moo tax ba wax kilo la xanaa nga jël boo xamante ne xam nañ ne. Euh, ceeb bii nga xamante ne nii moom bu Thaïlande la bu nàngam ak nàngam wala parfumé nangam jasmin nangam ak nangam Cambodge nàngam boobu de ba nga ko defee def saawu yeneen saa saa toogoon nañ la saa mooy lan hein saa moo doon deux virgule sept cent cinquante deux litres euh, euh, benn mudd te saa mooy ñeenti kon boo ko diviser par deux mu jox la zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres mooy benn mudd. mudd mooy zéro virgule six cent quatre-vingt-huit six cent zéro virgule zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres lu toll noonu mooy yow utal seen doo xam ne kii la pot la boo xam ne loolu lay litre léegi bu ko defee sa muddum koor mi nga war a joxe tay wala suba wala ginnaaw suba man nga ko joxe ñaari fan avant wala ñett wala yooyu loolu noonu yow boo ko defee nga kii nag bu dee tàndarma ci loolu nga koy def bu dee ceeb ci loolu nga koy bu dee dugub loolu ngay def bu dee euh, basi loolu ngay def te loolu boo paree nga def lool bu nekk après nga jël leen peser leen en kilo di nga xam ne yépp tolloowuñ en kilo voilà ay pat yooyu tolloowul kon loolu léegi nag kon nan la ñuy joxe ma al imaamu Maalik ne mudd la mooy kon zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres ndax mooy mudd yonent bi alayhi salaam pas n'importe quel nit mooy ñëw rek tàllal kooku borom xam-xam naan la mooy al insaanul mu'tadil mooy yonent bi alayhi salaatu salaam te manu la nekk ku nekk lu tax manu la nekk lu nekk daa nekk loo xam ne mesure la élément de mesure la waaw dañoo war a xam ñaata la loolu moo tax sàggane yii ba xamuñu leen mu nekk lu garaaw parce que daa am lu bari ci suñu wàllu euh, jaamu yàlla yoo xam ne da cee aju bu dee ne xamuñu leen waaw loolu problème la mooy soir yi dañ génne loo xamante ne nii kenn génne la wala matul kon mooy mudd yonent lu toll noonee te loolu moom la al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi ah. kon loolu mooy mudd bu nekk eh, lay joxe ñenn ñi eh, saa bu dee imaam Abu Hanifa ci tàndarma waaye moom daa wute bu dee nisfu saa ci burrut yooyu def yooyu waaye insha allahu taala mooy eh, li imaamu Malik wax mooy mudd zéro virgule six cent quatre-vingt-huit litres lu toll noonu boo ko lay génne par bés di ko joxe voilà kon wa ala alladhina fii yatu ñooñu kon bu la neexee kon ñu ngi woon foofu njaal benn bi kon ku mu neexoon nga woor ko mu neexoon nga mën a joxe lekk nga joxe lekk ba a woor waaw léegi nag Sayyid Ibn Abbas ne eh, lii aaya bi kenn na saxalu ko parce que wax bu njëkk bi dañ ne après dañ koo na saxal waaw li ko nasaxal saxal mooy wa an waaw non fa man shahida min man wa man shahida minkum ash-shahra eh, falyasum képp koo xam ne fekkee ci na woor koor gi na ko woor weer wi na ko woor ñu ne loolu moom daa daa ah, faman shahida minkum shahra falyasum loolu moo teggi lii ci kaw wax boobu waaw ndax boobu ñépp amoon choix waaw man ngaa nekk ponkal boo xam ne am nga doole am nga kii waaye bon koor gi daa metti woon parce que euh, bokk na li tax ñu koy tudde ramadan mooy jamono la bokk na ci boroom xam-xam yi di wax day tombe daa tombe woon jamono joo xamante ne daa tàngoon jër dañ naan la koor euh, comme euh, gisoon nañ fi salaatul awaabiina hiina tarmidul tarmadul fisal voilà war a wa ramadatul fisal ramidatul fisal mooy jamono woor julli ñi nga xam ne ñooy du ñu deñ di dellu ci borom bi mooy jamono yi nga xamante ne ci la xeer yi eh, su foofu Hijaaz day tàng Makka ci Medina xeer yu ñuul yooyu nga xam ne naaj wi da koy escanté ba mu tàng jëpp ba nga xam ne gëléem gu ndaw gi mbir yi da koy sonal ba mu dem ci suufu yaayam di làqatu waaw ngir ut ker loolu mooy noonu ñu ne noonu la koor gi jamonoy tàngoor la tamit day lakk li nga xamante ni mooy bakkaaru nit ki voilà te tamit mooy nit ki day yëg tàngoor woowu moo tax ñenn ñi bu ko jaal biir bi ku mu neex nga woor ku mu neex nga jël lekk joxe léegi nag ci kaw wax boobu léegi wa man shahida minkum shahra lim ci teg ci aay bi ci tew léegi mu dindi loolu ku fekkee ci koor na nga ko woor Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ne no affaire bi du loolu ah mooy man ñi la doon wax ak ay góor ak jigéen ñoo xam ne manoon nañu woor waaye dañ ci doon jële li nga xamante ne mooy ak euh, coono ñu mën a joxe lekk waaye man a mën a woor bu la neexee ñu sàmm joxe woor wala joxe li nga xam ne woor wala ñu joxe lekk waaye mooy aaya bi kenn nasaxalu ko dafa des ci ki nga xam ne al shaykhul kabir mooy ki nga xam ne dafa màgge wala al ajuz ki nga xam ne màgget bu jigéen la boo xamante ni mooy woor mënatu ko waaw wala bu wooree daanaka ay problème kese de santé kese lay am kooku moom du deñ lii lay def waaw ndax ku mage nii manoo woor da ngay joxe bés bu nekk lu tollook mudd voilà moom ngay joxe zéro virgule six cent quatre-vingt-huit euh, li nga xamante ne nii mooy litre ci wàllu ay lekka waaw léegi euh, kon loolu lu am am solo la kon euh, ñu jàll mu ne kon wa ala na war na ci kaw ñi nga xam ne yutiqunahu mën nañ ko fidyatun waaye fidya mooy génn la ngay joxe hmm? ci alal walla ci ñam taamu mooy ñam miskin yoo xam ne moom ngay jox way ñàkk ñi ah nag mu ngi noonee léegi nag mu ne faman tatawwa xayran léegi nag képp koo xam ne coobarewu nga joxe lu ëpp li nga mudd googu wala li nga war a joxe nga war a jox gaay benn repas nga joxe lu ëpp loolu waaw fa huwa xayrun la loolu nekk lu dul ne yiw lay doon ngir mooma waaw am na yeneen wax nag mais dañu préféré daal di continuer am an tasuumu borom bi ne waaye nag lu mu ci man di doon ngeen woor nag xayrun lakum moo gën ci yéen nag waaw mooy soo bu leen neexee nag ngeen woor ngeen woor nag moo gën waaw mooy bu ngeen bu leen neexee ngeen joxe ñam waaye nag ngeen gën lii nag concerné wuñu nii mooy ña nga xam ne ba koor gi farata saxaaba ya nga xamante ne dafa du saxaaba yëpp parce que ñi nga xam ne ñu tuub après lii ñooñu concerné tout la voilà daa am àtte yoo xam ne moom <laughs> dañ ko nasaxalee dañ koy jàng nii di ko wax rek mais concerné wuñu waaw léegi mooy yeneen suñu borom ne leen waaye nag bu ngeen wooree de wa ngeen woor xayrun lakum moo gën ci in la moom ndeen xamoon ngeen waaw mooy gi woor li nga xamante ne nii woor li nga xam ne moo gën joxe ñam noonu bañ a woor lu mais loolu nga ne ma ah comme temps bi nga xam ne mënatu la woor ndax daa mage lool wala meer bi am ay quatre-vingt-dix ans mbir mi di metti lool manu la toog yooyu kon mu woor moo gën ma la non non waxuñu kooku kii mooy ñi nga xam ne mooy <laughs> mu njëkk ba dégg ko Mawlana Ibn Abbas ne la non hadis bi muhkama la mooy nekkul lu ñu lu ñu folli de dafa des ci ñi nga xam ne manuñoo woor nañu ñëw ndax lii itam day dugal ki nga xam ne feebar boo ko dal boo xam ne mënula wér laa yur jaab ko feebar boo xam ne mooy moom euh, médecin yu wóor yi nee nañ yow moom ni ngay génn àddina te il faut muy jël ay li lekk loo xam ne foog muy lekk par jour heure yu ñu xam ay midi ay nangam wala bëccëg yooyu bu ko deful day wékkeeku léegi ñaaw ah. waaw day wékkeeku mooy day faat waaw kooku ñu mel noonu kon kooku nga xam ne manuñu ko kooku day leele waaw day dugg ci ñii ñooñu kenn kenn du leen ne yow léegi kon woor moo gën sew déedéet voilà kon nag ñu jàll mu ne aaya bu mujj bi shahru ramadan mu ne nag weeru koor waaw loolu dañ ci xame ne kenn na fi sibul comme niñ jële ci ñoom Mujaahid ke ne di wax ramadan kese ne euh, bon euh, ne ne lii moom mooy jàll waaw que léegi kenn mooy di wax ramadan kese loolu dañ koo ñu waxoon nañ la ñu naan ñenn ñi naan ramadan euh, am na la lu ñuy nekk la ci imaamu Maalik rahmatullah alayhi waaye loolu dëgërul ci moom euh, que ne ramadan tur la ci turu yàlla yi loolu moom lay sa bi xaq loolu dëgg voilà mooy demewul noonu ramadan du turu yàlla voilà waaw <laughs> ramadan la shahru ramadan waaw waaw du shahrullahil laahul loolu de shahru ramadan ramadan xam nañu ko waaw kon mooy Euh, que ne il faut képp koo xam ne daa war a wax weeru koor amoon droit naan ramadan kese ndax aaya bii dañ naan déedéet ñun gis nañ fi idaa daxala ramadan du gis nañ ko fi wax nañ ko fi sànq xadiis boobu nekk saxiixay ni sayyid Abu euh, Hurayra yeneen saa sal ne bu ramadan bu géeg ñeneen ak ñeneen yoo xam ne gis nañ leen yoo xam ne ramadan saa teg ci shahr loolu kon mooy loolu looy dëgërul shahru ramadan mu ne weeru koor kon wax nañu fan la woore waaw te mooy alquran waaw yeneen yi yasalunaka anil ahilla yooyu mooy yi ñu doon wax sànk weer wi ni muy génne di feeñe noonu waaw manazil yëpp ni muy feeñe waaye euh, euh, weer ashhurul hurum mooy bu ñu tudd tudd turam bii la waaw ci alquran ramadan shahru ramadan mu ne weeru koor alladi bi nga xam ne unzila fihi alquran bokk na ci ngëneelam yi Ah, yu mag yi mooy ci lañ wàcc alquran nga xam ne ci lañ ko wàcce du fatan wahida comme ni Ibn Abbas wax radiyallahu anhuma ah, jële ko ci lawhul mahfuz indi ko baytul ma'mur muy kaaba gi nga xamante ne mooy bi jege ci bu jege bu àddina bi voilà ci lañ ko indee léegi nag euh, saabu bu amee xew-xew bu am suñu boroom am lu mu ci jox Seydina Jibril mu indil yonent bi alayhi salaam waaye ci weeru koor lañ wàcce woon lépp jële ko lawhul mahfuz def ko ci baytul ma'mur kon ci asamaan su jege ji kon nag shahru ramadan alladhi bi nga xam ne unzila fihi alquran ci lañ wàcc alquran te yonent way saa saa première révélation bi mu koy jot eh, li nga xam ne mooy weeru koor la woon hudan mu ne moom alquran joojee nga xam ne moo ëpp lu ñuy jàng te moo gën a barkeel ci lu ñuy jàng waaw ci kaw suuf moom lañ ëpp lu ñuy jàng par bis allahu te moo gën a barkeel lu ñuy jàng te képp ku koy jàng yow borom bi dalay lay ci tuuf gisoon nañ ngëneelu kitaabul fadaa'il yi lan lañ tàmbawoon ngëneelu alquran voilà dellul foofu hudan moom alquran ne jub la linnaasi ngir nit ñi jub googu ngir nit ñi borom bi weer wi ko gënal weer wi gën ci la wàccee li gën ci nit ñi muy muy alquran la ko moo tax ñu war a li ñu ci dese bariwul mu ngi wa mu ngi wane gannaaw de profité nañu pro nañu yokk profité ah. Hmm, mu ngi mu ngi wane gannaaw de nañu profité moom ramadan allah kon nag shahru ramadan ah, bi yàlla wàcce ci alquran inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka la borom bi wax ñun ñoo ko wàcce ci guddi goo xam dafa barkeel inna anzalnaahu fi laylatil qadr waaw wàcce nañ ko laylatul qadri muy guddi goo nga xam ne xayru min alf shahr moo gën li nga xamante ne mooy alf shahr voilà borom bi wàccee alquran ci guddi googee allahu akbar ci weer mu tombeeg weeru ci weeru koor loolu moo tax borom xam-xam bi bari ne loolu day wane ne weeru koor moom euh, kii nu mu tudd euh, laylatul qadr mën lu génn weeru koor parce que weeru koor euh, shahru kii alquran guddi googu nga ko wàcce leeru weeru koor la te mooy laylatul qadri tab ci koor gi lay am du amaat feneen bi loolu na ñëw Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu Euh, ñoom loolu lañ jàppoon ba ne bon affaire bi façon Ibn Mas'ud mu xam na ne parce que Ibn Mas'ud gaa leen koo laaj mu ne mu comme ne sax imam Muslim rahmatullah ku bëgg euh, shahru Ramadan daal waxoon nañ la ko bi ñuy gis abi yu bari yooyu quarantaine de hadith imam euh, de abi imam al-Hasan Hajar doon lim <laughs> mu ne képp koo xam ne daal woo kii dundal nga guddi at mi yépp di nga dajeek weeru koor <laughs> kii boobu laylatul qadr Seydina Ubay ibn Ka'b ñu wax ko mu ne day mu ne sama mbokk mi Ibn Mas'ud moo leen gën a xam ne laylatul qadr ci biir weeru kese lay nekk koor lay nekk ci weeru koor kese lay nekk waaye da leen koo wax ngir ngeen ngir ngeen bañ ngir ngeen ngir ngeen bañ a bàyyeeku waaw loolu kese tax mu wax leen ko waaye moo la gën a xam moom Ibn Mas'ud que ne ci biir weeru koor la te xam naa ne vingt-septième nuit la <laughs> Seydina Ubay ibn Ka'b noonu la doon wax radiyallahu ta'ala anhu kon mu ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mais loolu taxawoon nañ ci foofale ci wax yooyee que waxoon nañ la li nga xam noonu lañ jàppoon ne moo gën a dëgër ci laylatul qadr fan lay nekk mu ne unzila bi nga xam ne lañ wàcc fihi alquran hudan njub déngola lin naas ngir nit ñëpp waaw ku ko fi bàyyi nag mooy yaa dem yaa gis njub gi bàyyi ko fi dem riir wa bayyinaatin ak yu leer minal huda waaw tukkee ci njub gi waaw moo ñuy niital suñu dund gii de waaw waaw mooy tax suñu allaaxira jag suñu bàmmeel jag waaw wal furqaan te daa ñëw mooy alquraan mooy ñëw li nga xam ne mooy taqale diggante dëgg ak neen waaw boo amee ñaar yoo xam ne xamoo looy tànn jëlal alquraan alayka bil quraan dina la won yoon allahu akbar faman shahida minkum shahra léegi képp koo xam ne fekk na weer yi muy weeru koor gi fal yasumhu na ko woor kon te ñoo waxoon jële mooy mu teggi le fait que possibilité ñu la doon may ñu la doon may ñu la doon may nga nekk koo xamante ne nii dangay ngay woor wala nga joxe weer nga nga leele joxe ñam loolu liy teggi ko léegi képp ku fekkeeti weer wi te amatoo ngànt goo xam ne comme am mbërëg bi yéen gu am mbërëg wala mu gës gu góor jur doom wala yooyu te deretam gi des wala koo xam dafa feebar wala daa nekk ci tukki wala yi nga xam ne xam nañ leen yooyu wala ko dof wala koo xam dafa xëm mooy yu mel noonu képp koo xam ne fekk nga koor bi loolu def dalu la kooku fal yasumhu na nga ko woor waaw waman kaana maridan képp nag koo xam ne dafa feebar aw ala safar mooy liñ doon wax wala nga nekk ci kaw tukki fa iddatun na nga takk bés yooyu nga xam ne wooroo ko wala min ayaamin uxar nga jàpp leen xam leen ba bés yi ñëw après koor gi balaa beneen koor gi ñëw nga daal di koy nga daal di koy euh, fay mu ne nag borom bi ne boo gisee ma def lii yuridullahu borom bi lim namm bikum ci yéen jaam yi mooy al yusra moo ak yomb yomb kon weeru koor borom bi dañu koo teg ngir yombal moo tax yii yépp mu ne la boo tukkee tukki boo xam ne masaafatul qasri man nga cee wàññi julli bu la neexee nga bañ a woor boo feebaree bul woor surtout boo xam ne feebar boo xam ne mënoo ko supporter waaw boo xam ne day gën feebar wala da koy gën yokk wala day tax doo gaaw a wér mu ne la bàyyi waaw moo la yenn borom xam-xam ma ne feebar bu man di doon rek na nekk ba fekk mu ngi tudd tax borom bi mari dan la wax lu tudd feebar loo ne doy na waaw lii lépp borom bi ngir lan ngir yombal wala yuridu te borom bi nammul mukk mukk bi comme ci yéen al usra metti metti la sinon bu doon loolu la namoon manoon nañu ne manoon nañu ne manoon nañu ne manoon nañu ne dema manoon nañu ne eh, eh, eh, ah nu man di demee di nga woor waaw déedéet waaw wala yuridu bikum al usra wala tukmilul idda waaye daa bu ngeen ngeen matal ngeen matal li nga xam ne mooy al idda li nga xamante ne nii mooy lim bi waaw ngeen matal lim bi ba li mu mate moo tax boo ci ratee leen mu la takk ko waaw am nga ngànt yow boo ko wooree ginnaaw koor gi di fay dalay jox dara yaay ko woroon ci biir koor bi ndax amoon nga ngànt koo xam ne mu ne kon wali tukmilul idda loolu moo ngeen ci am téye leen yi ngeen ci yi leen defe ngeen fay waaye boo fi dof dof loo eh topp sa bakkan ak iblis ak say xaw ma ñan ba benn bésu koor wooroo ko tam nga tay ko dog ko wala nga bañ koo woor boo wooroon àddina bi la dese ci dund yépp milan doo fay bés boobee alors que ci am ngant moom loolu du ko ci fekk mu ne kon wali tukmilul idda wali tukabbirullah waaye koor gi da ko ngir ngeen gën a màggal di tëkk ci màggal seen borom ala ma hadakum ci kaw li nga xam ne moom la leen gindi teg leen ba ngeen xam weeru koor waaye dëppaali leen ci may leen ngeen am lu ngeen ko defe santé beeg yépp wala àlla ko waaye bokk na ci xéewale ngënee li nga xam ne baabu bay ak wa bayaani fadli siyam bul fàtte kon lan ngir ñuy tukabbirullah ala ma hadakum wala allakum tashkurun waaye bu ko defee gen dëkk rek di sant yàlla saa su kon nag loolu wax lii daal imaam daal